mu ne wa ajizul wafda te na ngeen jox délégation yi fiy ñëw lu mel ni la ma leen doon jox waaw loolu nag yéefar ñàkk yéefar ci yem waaw loolu day wane teraanga ak lislaam waaw mooy boo amee gan danga koy teral ak ku man di doon waaye teral gan nag du tax nga def lu yàlla xaraamal waaw loolu lu am solo la mooy ku la ne eh, eh, alquran yonente mi alei satu salaam moo ne man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir fal yukrim dayfa ku gëm buur yàlla ak bés penc ba na teral ganam ñu mu ne léegi comme que ganam moom day naan beer léegi moom mu jënd beer loolu amul rek déedéet lu tax muy jënd beer dafa xaram non amul lool bu ko defee moom def na lu xaram en plus moom day taawun day jàppale yow bu dee alxuraan ne wala ta'awanu alal wa ta'awanu alal birri wa taqwa jàppalante leen ci li nga xam ne mooy ragal yàlla ak ak ragal yàlla te bu leen jàppalante alal ismi wal udwaan ci bàkkaar ak noonu naka nga mën a ñëwee nit ki di def loo xam ne yow leer na lii dafa xaraam te al al kuffaaru li gën a dëgër muxaatabuuna bi furu'i sharia mooy yéeféer yi ci seen bopp dañ leen di togg jëf responsabiliser leen ci li nga xam ne en dehors de aqida kese mooy bu julli jotee julliwuñ yooyu yëpp bu yowmal qiyaamee dañ leen koy laaja ah, buur yàlla da leen di laaj lan moo tax ba julli jotee yow julliwoo woon ba woor jotee fii mu ne ramadan bii ñu nekk ñoom wooruñu mais buur yàlla da leen koy laaj di léegi mooy képp ku jàppale nag nit muy lekk yow ci nga yow da nga koo dimbali alal ismi wal udwan <laughs> voilà <laughs> restaurant yi ubbi yëpp <laughs> di di tegi rideau ci Colobane nag fi nga xam ne ay ñaari taleeg yooyu ak fii ci pompier mais benn la ak waa ji nekk fii di servir ne moom laa moom parce que mag doo lay liggéey bon moom manu ci dara quoi moom bon il n'a qu'à il travaille à midi hein il sert hein il doit servir hein moo ko signé te suñu borom nee na yaa ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud yéen ñi gëm yàlla motal leen seen seen seen seen pacte yi dañ naan leen hé yonent bi alei saatu salaam waxoon na kullu shartin laysa fi kitaabillahi fa huwa baatil walaw balagha mi'ata shart yonent bi alei saatu waxoon na bépp condition bu ngeen teg waaw al muslimuuna ala shurutihim jullit ñi ñu ngi seen kaw pacte ak contrat ñu tegalante mais fekk contrat yooyu du ñu ñëw di jéem a dëggal neen tey neenal dëgg yeneen tool saa saa am ne bépp charte boo xam ne newul ci téereb yàlla bi mooy dëppoo dëppoowul ak li buur yàlla santaane yeneen tool yi saa saa baatil neen la et non avenu amul caax caaxaan la. walaw balaga même bu doon dafa mat mi ata charte sans charte kon yow noo taxaw naan man dama koo signé woon boo nee woon na ma man sama fii nii bon ba may signé contrat bi waruma fee julli kon bu ma jullee damay tooñ kon moo tax loolu ay wax la loo xam ne ku xamula koy wax ay diwa moom oh, oh, kii diwa moom oh, këram kii kon bu ma fi julli bu dee moo la fi invité te yow ci kër nga ne manoo génn dem feneen foofu ngay julli te tooñoo fenn <laughs> waaw <laughs> waaw <laughs> tooñoo fenn parce que lépp borom bee ko moom borom bee ñu digal ñun ñépp illaa li ya'budun nga naan ay ay ay mbir mais moomeelu doomu aadama kiy esclave borom bi ki ñu moom ñun ñëpp ne def leen lii nga naan diw mais moo moom fii moo tax man manumaa def yàlla mi ñu bokk moom la mu digal parce que jaamam bii comme man moo moom fii loolu wax la moo tax loolu amoon na <laughs> ak lu la wolof yi a nettali mooy affaire boobu noonu demewul noonu <laughs> loolu moom xaaju la demee noonu sax <laughs> loolu waaw julli moom fam la fekk fa nga koy defe boo ko maroon nga génn dem defe ko feneen mais bu dee foofu kese la foofu nga koy defe amul damay tooñ xam nga fii bon man man naa fi julli sax mais damay bañ a tooñ quoi xam nga man jàmburel kaa quoi bugguma tamit di tooñ boroom ndax bu ma bu ma gisoon ma koy def du ko neex kon nag bu fi newul ma koy defit du ma ne dañ naan ma ne loolu lépp waxi saytaane la mbir mi moom mu neex kook mu naqari ko bu gis laa mu ñàkk laa gis da ngay julli <laughs> waaye moo wayewu yéen ñëpp loolu moo leen <laughs> fatwa wolof yooyu mooy lan <laughs> loolu bi xayri ilm la loolu mooy ku la ko wax waxul waxul wax na la wuteeg ni mu <laughs> waaye waaw mu ngi noonu mooy gaa la ngeen wax ni waaw ñu doon waxati sax euh, fa bi nax wi jox leen euh, waaw gaa yi lu mel ni euh, waaw mooy yéeféer yi euh, non non lan lañ doon wax moo yonent bi alei bon ñu ngi woon daal bi nax wi fàtte naa lu ma fi indi bi nax wi maa kuntu wa ajizu al wafda bi nax wi maa kuntu ajizu jox leen délégation yi ñëw moo xam jullit na ñoom yéeféer waaw moo xam comme la ma leen doon jox waaw laa yanhaakumullahu buur yàlla terewu leen anil ladina lam yuqaatilukum fi diin wa lam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin buur yàlla terewu leen hmm? ci ñi nga xam ne ñoom euh, xarewuñ leen te génnewuñ leen seen kër yi ngeen def lu rafet pour ñoom te ngeen di dagg ci seen alal yi wa tuqsitu ilay ngeen di dagg ci seen alal yi comme al imaam al wax di leen jox beneen bi pa bi pa doon wax kooku nag waaw kooku mooy sëri taalibeem la mooy borom tafsir bi eh, dagg ci seen alal yi di leen jox ndax buur yàlla dafa rafetal dafa bëgg ñuy rafetal tey dagg ci seen alal yi di joxe waaw mu ne joxe leen leen comme ni nga xam ne noonu laa leen di joxe waaw mooy loolu teraanga la goo xam ne yonent bi alayhi salaam da ko doon defal ñi nga xamante ne ni jullit ñeeg yéeféer yi ñu doon ñëw délégation yi même Qaysar gis nañ Qaysar ba mu yónnee euh, Axaatanoox <laughs> <laughs> ba mu ko yónnee ca tabu mu ñëw ba mu ñëwee yonent bi alayhi dafa dafa ne ko ah man de bëggoon naa la jox dara waaye yoruma lu ma war a jox après mu ne am ku ñëw moo ma ku ma jox jox ma lu am solo. ma laaj kan la ñu ne ma kooku mooy Ousmane Seydina Ousmane al-Mi'ta moom moo ma joxoon ndax yonent bi alayhi salaam comme que voyage la ne woon demoon ci xare malgré Kaysar mi mu ñëw ngir xaree si moo ko yónnee eh, émissaire mu ne ko waaye mu ne émissaire bi waaye nag waroon naa la jox kado ndax loolul waaye nag damaa danga maa fekk foo xam ne aw ma kado bu ma la jox Seydina Ousmane ne moo koy moom yenu na kado bi ndeysaan defar armée bi ba pare kado ya ñuy ndax kat ñoom la ñuy jot ñoom lañ war a joteel fii ñoo ñu doon menacer ah ka ñu ñu war leen a jox kado yonent bi alayhi salaatu salaam wax Seydina Usmaan génneeti Allah kon mooy ngeen jox leen comme li nga xam ne moom laa leen leen jox waaw kon nag mu ngi noonu ah kon loolu moo jëm ci wàllu waf di gi nga gis ne kon mbir mi lool la waaw mooy xeet wi lool la mooy di teral waaw kay liñ doon wax mooy teral euh, waf di nag mooy mënuñoo ñëw ma jox leen ay ay butéeli sàngara naan leen voilà lii c'est un vraiment c'est une bouteille de du dix-septième siècle voilà nga jël ko jox ko ko ak tamit jël loo xam ne ay ay ay statue la ay yoo xam ne daa am formu ay ay fas ak yu mel noonu di leen ko jox déedéet loolu doo ko jox kado déedéet loolu jara bàyyi la gis nga diplomatie léegi ñun moom ni ñuy def wala nga jël ab livre boo xam ne lu mu yàgg yàgg waaye livre bi rub caaxaan la nga ñëw di ko joxe kado déedéet yonent ma lay saa saa waxul lool wa ajizul da jox leen waf yi mooy liñ leen di jox fokk mu nekk loo xamante ne nii lu dagan lay doon waaw loo xam ne lu dagan manoo di teral gan di ko teral ci sàngara wala yoo xam ne mbaam parce que naan waa ji bax moom yéeféer la te lislaam waxoon nañ teral gan déedéet waaye <laughs> yow xanaa xamoo ne boo amoon femme boo xam ne sax du jullit moom chrétien la wala juif amoo droit kër gi moom muy jënt sàngara di ko dugal ci frigo bi nga naan kom diinu lakum diinukum waliya diin te loolu déedéet mooy fii sàngara kenn du ko dugal ci kër gi yooyu yépp gis nga yooyu moo tax <laughs> mariage yooyu boo waxoon nañ ko <laughs> dañ ciy dugg te xamuñ ne loolu lool lool loolu yéeme la ngo waaw ndax sàmmonteeg yi yi nga war a sàmmonteel ngir mu baax sax loolu ci boppam la bari ma